waaye comme que mooy fa ñu waroon a tàmbalee mooy fi nga xamante ne nii mooy fi fi mu waroon a yem juzu bi mooy ci laayam ñaar fukk bi ak juróom-ñett fu fële fa la waroon a yem waaye dañ la waxoon ne mooy fi mu naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wama anzalna ala qawmihi min bacdihi min jundin min alsamaai wama kunna munzilin foofale la waroona a yem waaye nag ñu ne woon comme niñ defoon rek yi wees woon dañuy jël bopp saar bi bu soobee boroom bi tabaaraka wa taala suuratu yaasiin yaasiin saar la boo xamante ne nii li ëpp ci boroom xam-xam yi jumhurul mufassiriin raxmatullahi alayhim dañu ne makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman la wàcc loolu mooy li ëpp ñu ñu wax am ñeneen ñoo xamante ne nii dañu ne saar bi moom daldi moom fi mu wàcc mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam loolu ku mel ni abu suleymaan ad-Dimashqiyu raxmatullahi alayhi moo ko nettali ba pare na waaye nag wax jooju siiwul de mooy wax jooju ne Medina la wàcc siiwul mu am beneen wax bu ne doom Makka la wàcc ba mu des quelque ab aaya boo xamante ne nii mooy wa ida qiila lahum anfiqu mimma razaqakum allah mu ne laaya boobu moom di laaya bi nga xamante ne nii mooy ñeen fukk bi ak juróom ñu ne loolu Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam la wàcc loolu moom la mufassiruuna yi boo demee ku mel ne al imaam ibnul jawzi rahmatullahi alayhi noonu lu tudd ci zaadul masiir waaye rahmatullahi alayhi boo seetee it am na beneen laaya boo xamante ne nii en tout cas bari na ndax al imaam muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi rahmatullahi alayhi dafa solo ci jaami am di muy ci sunanu tirmidi loo xamante ne nii foofu day leer ne tamit kon mooy ne am na laaya beneen boo xamante ne nii loolu it mooy ne lim soloo xadiis bi mooy ne Medina loo wàcc mooy laaya bi nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa di wax ci muy laayab ñaar fukk muy fukk bi ak ñaar bim naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim inna naxnu nuxyi almawta wa naktubu maa qaddamuu wa aasaarahum wa kulla sheyin axsaynaahu fi imaamin mubiin moom al imaamu tirmidi raxmatullahi alayhi dafa solo xadis boo xam ne dane waa banu salima ñoom dañoo dëkkoon mooy dañoo dëkkoon fu sori jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam waa banu ma ci la ñoom abdallah ibn amr ibn haram di waay baayu seydinaa jaabir ibn abdillah saxaabu bu siiw boobu ci waaso wow lañ bokkoon ci waa ba ci waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bu seydinaa abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu moo nettali nettali bi mu ne waa banu salima dañoo sori woon fi ñu dëkke woon seen kër yi dafa sori woon ma di jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag ñu daal di bëgg a toxu jóge foofu ñëw dëkk ci côté jàkka ji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy yëg laaj leen léegi nag mu ne bañ bëggee toxu ci la laaya bi wàcc ne inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa athaarahum bi mu wàccee nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen inna aasaarakum tuktabu fala tantaqilu ne leen seen seen jeexital yi de dees na ko bind kon jarul ngeen di toxaat ngeen ngeen di toxu di ñëw fi jege jàkka ji mooy ne fa ngeen nekk baax na même bu dee sori na di ñëw ci jàkka yi seen seen jéego yooyu ngeen di def seen paa yi ngeen di def ngir ñëw ci jàkka ji loolu lépp borom bi tabaraka wa taala yiiw la boo xam ne da leen koy bindal même bu dee na xadiis boobu noonu ku mel na al imaam al xaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi dane lii moom am na loo xamante ne nii ak tumuranke boo xam ne nekk na ci xadiis bi tudd gi tudd ne bii nii mu ngi wàcc fi nga xamante ne ni mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam te ñu xam ne laaye aaye saar bi moom moom lépp Makka la wàcc loolu lu ñu xam la kon nag wax ne laaye bii nii xadiisu imaam at-Tirmidhi bi rahmatullahi alayhi mu ne am na loo xam ne ak tumuranke gu ci nekk de bi mu tuddee lii ndax moom mu ne xadiis bi ndax imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi daf ko soloo ci saxiix bi te tudd ci sababu nuzul mooy li ne laaya bi ci la wàcc ndax mooy rek bi nga xam ne ci la seydinaa jaabir miñ la doon wax ibn abdillah te bokk ci waa banu salima moom tamit radiyallahu anhuma moo ne dane dafa am mooy mooy côté jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam pàkk yi foofu dañoo nekkoon loo xam dañoo wit kenn dëkkul woon côté yooyu yenn benn ci côté yi mu wër jàkka ji benn foofu am foo xam ne dafa des bayaal yu mag léegi nag waa banu salima nag bëgg comme que fañ dëkk dafa sore jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu bëgg a toxu jóge ci seen ja seen foofu dëkkuwaay ñëw ci pàkk yi des fii ci côté jàkkaay yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ñu ñëw dëkk fi ñoom radiyallahu anhum bi nga xam ne nag ci la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñettali boobu daal di jote mu daal di leen wax ne leen man de jote na ma ko yéen da ngeen bëgg a toxu daal di jóge fa ngeen nekk dëkk si fii ci côté jàkka ji ñu ne ko waaw yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñun de loolu lañu nammata loolu lañ bëgg mu ne leen yaa bani salima diyaarukum tukutab athaarukum diyaarukum tuktabu athaarukum mu ne leen yaa bani salima yéen waa banu salima radiyallahu ankum mu ne diyaarukum mooy des leen ci seen kër ya fa ngeen nekk te di ñëw di julli si ndax tuktab des nañu bind athaarukum seen jeexital yeeg seen paayeeg seen jéego yi ngeen di def ngir ñëw fii di fi ñëw saabu ngeen fi ñëwee rek boroom di dalay bindal seeni seeni tiyaaba de kon diyaarukum diyaarakum kon des leen seen kër ya diyaarakum tuktab bu ko defee ñu leen di bindal athaarukum li nga xam ne mooy seeni jeexital kon loolu noonu al imaam al xaafid ibn kathir looloo tax eh, mu jàpp na waaye lii eh, fële am na tumuranke ndax xadiisu imaam muslim bi daal di wuñ ciy tudd lool waaye dañ naan loolu comme que xadiisu al imaamu eh, al imaam at-tirmidhi bi lay wax boobu noonu mooy loolu mën naa bañ a nekk tumuranke ndax xadiis bi wér na ndax al imaamu tirmidi soloo na ko ci càllale yoo xam ne yu wér la jaar ci al imaam sufyaan ibn said althawri rahmatullahi alayhi ba muy ñëwee ci seydna abu said alxudri radiyallahu anhum kon nag loolu dañ naan mbir mi na la ndax alquran am na aaya yoo xam ne wala saar yoo xam ne sax dañoo wàcc wàccaat dañ naan waal mooy wàccoon na léegi ñoom biñ bëggee loolu suñu boroom wàccewaat laaya boobu noonu foofu medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wallahu taala alam saar bii nag li bokk na liy wane ne Makka la wàcc comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam ibnu ishaaq ibnu yasaar rahmatullahi alayhi daal di koy solowee nga xamante ne nii bi sanad boo xamante ne nii mu ko soloo mu jaar ci seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi moom taabi'i la woon mooy taalibi saxaaba yi la woon rahmatullahi alayhi wa radiya anhum moom mu nettali di wax ba nga xamante ne nii waa Quraysh ak tamit nettali boo xam ne njëkkoon naa nettali moom al imaam ibn Isaaq te loolu nettali boobu insha allah dinañu ci ñëw fi nga xamante ne nii ci suuratul anfaal muy suuratu ghazwati badr fa suñu boroom tabaaraka wa taala di nettalee li nga xam ne moo xewoon badar xareb badar fa nga xamante ne ci saa suuratul anfaal bi muy wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa id yamkuru bika alladina kafaruu liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru allah wallahu xayrul maakiriin di fanweeru laaya bi ci suuratul anfaal bu ñu fa àggee dina ñëw nettali bi mu njëkk a nettali moom al imaam ibni isxaaq ibni yasaar rahmatullahi alayhima mooy di wax nga xam ne waa quraysh ba ñuy waajal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir bëggu ko faat wala ñu génne ko mooy xalaat ya fa amoon yépp di ko texal di ko tëral pexe wala ñu tëj ko loolu li ba nga xam ne ci la ko ñelañ doonoon xalaat Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam suñu boroom yónni ko mu ñëw na ko sa boroom nee na bul fanaan kay ci lawl bi sa lal bi bu ci fanaan keroog nag bi nga xamante ne nii ci la ci la wax mu woo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina ibn abi taalibin asadullahi alxaalibi radiyallahu taala anhu wa ardah ne ko na fanaan moom ci lalam bi nga xamante ne nii moom moo ciy fanaan yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom dem ànd ak seydina siddiq daal di dem ñu laqatu ji laata waa Makka di di di leen saytu di leen di leen seet seet yu màgg ya léegi nag mu doon seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu fanaanal ma sama néeg bi te yi nga xam ne mooy ndénkaane yi nga xam ne moom la ma waa Makka doon dénk bu ma demee nga delloo leen ko ndax ñoom xamoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ginoon a wóor Makka moo ginoon wóor mooy ku amoon sa alal moo doon banque bi daanaka moom nañ nañ koo gang bam noonu ku yor sa alal yoo xam ne bëggoo koo ñàkk moom nga koy moom nga koy dénk paawu Makka yi gëmuñu ko de di ko weddi saa su di ko xeex waaye bu ñu amee alal ju baax dañ naan héhéhé fii wóorul fii Muhammad kese fi wóor sallallahu alayhi wa sallam moom lañ ko doon dénk bëgg koo faat te ñoom ñu ngi ko dénk seeni ndir mu ne Seydina Ali na bi Taalib téyel ma lii boo bu ma demee